saxaaba yi nga xam ne ñoo njëkk a gàddaayi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ci waxu imaam ibn isxaaq raximahullah ginnaaw bi mu ne ki njëkk a dem gàddaayi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu salaam mooy abu salama ibn abdil asad di abdullah ibn abdil asad ñu ginoon ko xam ci abu salama mu ne woon ki nga xam ne moo ci topp mu ne summa kaana awwala man qadimaha min almuhaajirina ba'da abi salama aamiru bnu rabi'a xaliifu bani adiy ibn kaabin maahum raatuhu layla bint abi xasma mu ne ginnaaw abu salama ibn abdil asad mu ne ginnaaw gi ki topp ci moom mooy aamir ibn rabia moom gisoon nañ ko walillaahi alxamdu walminna mu ngi àndoon ak moom soxnaam di layla bint abi xasma di umm abdillah radiyallahu taala an il jamii moom mii nag imaam al eh, eh, imaam ibn isxaaq naka noonu imaam ibn saadin comme ni nga xam ne noonu la ko as-saalix ash waxe ci siiraam bi ak imaam ibn abdil bar eh, raxmatullaahi ala jamii ñoom nee ñu ne moom mii di Euh, Layla bint Abi Hasma radiyallahu anha ci jigéen ñi mooy ki njëkk gàddaayi ki njëkk àgg Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy Layla bint Abi Hasma bi euh, waaye nag am nañu ne palaasu Layla bint Abi Hasma nu ñu ne déedéet euh, yaay Ummu Salama radiyallahu taala anha wa ardaaha moom mooy ki nga xam ne moo njëkka gàddaay si foofule euh, madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jigéen ñi te loolu ki ko wax mooy Muusa ibn Uqba moom dane yaay Ummu Salama ci jigéen ñi moo njëkk ñëw kanta imaam Abu Umar di ibn Abdul Bar moom dafa dogu comme ni nga xam ne noonu la ko Euh, la dogoo moom ne Layla bint Abi Hasma radiyallahu anha wa ardaaha mooy ki nga xam ne moo njëkk dem gàddaa yi foofu ci jigéen ñi kon nag ñu war a àggale tey fi ñu yemoon ci gàddaay googu ba léegi ak naka lañ deme woon kon ginnaaw bi ñu gisee Abdullah ibn Abdil Asad di Abu Salama waaye gis ne tamit euh, amir ibn rabia imaam ibn isxaaq raximahullahu taala mu neñu summa abdullah ibn jahshin ibn riaabin ibn ya'mar ibn sabra ibn murrat ibn kathir ibn ghanm ibn daawudaan ibn asad ibn xuzayma xaliifu bani umaya ibn abdishams ixtamala bi ahlihi wa bi axiihi abdu muy wax ba léegi di ñu wax ci ñi topp ci saxaaba yi ñi gàddaa yi eh, radiyallahu anhum wa ardaahum gis ne imaam ibn isxaaq riwaayaam yi da leen bi duuni sanadin mooy amul sanad te bul ne eh, gisoon nañu kanta riwaayaay imaamul buxaari yi raxmatullah alayhim te gisoon ko ci baabu kitaabu manaqibul ansaar baabu maqdami nabi sallallahu alayhi wa sallama wal muhaajiriina al madina aw kama bawwaba raximahullah eh, mu ne kama tarjama mu ne moom euh, imaam al Buxaari ci bunt boobu ñu gisoon ci kitaab manaqibul ansaar te gisoon ko ci jataay bee weesu bii euh, bi jiitu bii weesu tam jële woon ko ci imaam al Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma dane awwalu man qadima aleyna al madina Mus'ab ibn Umayr muy seydinaa Mus'ab di Mus'abul xayr mu ne ginnaaw gi mu daldi ci topp ab mook abdullah ibn ummi maktum après mu ne Ammar ñëw bilaal ak Saad ibn Abi Waqqas moom noonu la dajalee la tegalee ne ñoo ñoo ci tegu xadiis boobu incha allah dinañ ci ñëwaat waaye imaam ibn Isxaaq moom euh, moom dane ñeenteel bi ginnaaw euh, mooy ñeenteel bi ci gàddaay yi ginnaaw Abu Salama Amir ibn Rabi'a nga boole ci kan soxnaam wamraatuhu ma'ahu imra'atuhu Layla bint Abi Hasma muy ñett kon ñeenteel bi mu ne summa ginnaaw gi Abdullah ibn Jahsh ibn Riyab mu ne ginnaaw ñii nii di ñetti ñii ki leen ñeenteel gàddaay yi Yasrib mooy Abdullah ibn jahshin di doomi jahsh jahsh di doomi riab riab di doomi yaamar ba nga xamante ne noonu lay demee mu ne xaliifu bani umayya nekkoon aliyewu waa bani umayya ibn abdi shams nekkoon waa tribu ñoom seydina uthman ibn affan clan waa euh, seydina uthman ibn affan ak ñoom euh, abu sufyan ibn harbin radiyallahu taala anil jamii mu ne moom kon moom moo ci tegu ah, moom nag bi muy dem moom rekk a dem mu ne déedéet ihtamala bi ahlihi wa bi axihi mooy seen waa kër yépp la yóbbu kenn desu ci dafa moom seen kër dañu dem moom ak frère am Abd ibn di Abd ibn Jahsh wa bi axi Abd ibn Jahsh ak Abd ibn Jahsh ñu ginoon ko xam ci Abu Ahmad di baayu Ahmad looloo nekkoon dàkkam talam euh, kon waa banu Jahsh yii di Abdullah ibn Jahsh kon moo ci tegu imaam ibn Isaaq dañuy gis ne duggaluñu ci détails yi comme ni mu ci détails yu euh, ci riwaaye boobu nga xam ne neewoon na xaddasani abi bu abu salama bi mu ngi ko jële woon ci baayam bim naan fa xaddasani abi isxaaq ibn yasaarin kon sama baay nettali na ma di isxaaq ibn yasaar mu jële ko ci salama di doomi abdillah abdillah boobu di doomi omar omar boobu di doomi abu salama mu jële ko ci maamam di ummu salama di soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye yii nii mooy Amir ibn Rabi'a ak soxnaam yooyu dañu ko tuddal rek waaye amuñu ci détail ñii nag dina ci dugg tuuti mu ne waa kon Abdullah ibn Jahsh moom mu ngi tuddoon Abdullah ibn Jahshin ibn Riyaabin ibn Ya'mar al-Asadi bokkoon ci waa euh, Asad mooy tribu de asad al as al asadi moom xaliifu bani abdi shams nekkoon kon allié waa banu abdi shams bokkoon moom mi ci ñu njëkk a tuub abdullah ibn jahsh radiyallahu taala anhu wa ardaa bokkoon na ñi nga xam ne comme ni ko imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala waxoon waxe bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon jógewoon woon màkkatal mukarrama gàddaay bi njëkk am ci lislaam dem xabasha di éthiopie moom mii di abdullah ibn jahshin radiyallahu taala anhu wa ardaahu bokkoon na ci ñi gàddaayoon demoon éthiopie ca cinquième année ba ci yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la ñibbisi a ah, mbugal yi tar ci ñoom ñépp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam am ay ñu ko gëm Yasrib mu ne leen génn leen moom mi imaam Ibn Ishaq nee na mooy ñeenteelu ku génn daldi dem gàddaay te bi muy dem waa këram yépp lu yóbbaale moo tax imaam Ibn Ishaq mu ne ñu dafa yóbbaale moom ak waa këram ak frère am boobu di Abu Ahmad euh, te bi nga xamante ne ci lañu gàddaay dañu gàddaay ñoom imaam ibn isxaaq ne bi ñu demee fa xulliqat daaru bani jaxshin hijratan mu ne ñoom bi ñu demee bi nga xamante ni ci lañu gàddaay dem ñoom seen waa famille ñépp dem mooy kër gu yaatu la woon bari ay nit ñoom ñépp ñu gàddaay ilallaahi wa rasuuli radiyallahu taala anhum di ah, ñu defee lool nag seen kër dañ koo mujj tëj ñoom dañoo tëj seen kër bàyyi fa lañu am lépp jël liñ mën a jël dem gàddaay yi bi nga xamante ne ci lañ def noonu ah imaam ibn Isxaaq mu ne fa marra biha Utbat ibn Rabi'a wal Az wa Abu Jahl ibn Hishaam ibn al-Mughiira ah, wa hiya daaru mooy waa kër googu mu ne wa hum mus'iduuna ila a'la makka fa nadara ilayha utbatu bnu rabi'a taxaffaqa abwaabaha abwaabuha yabaab abwaabuha yabaaban laysa fiiha saakin falamma ra'aaha kadhalika tanaffasa as-su'ada thumma qaala wa kullu daarin wa in taalat salaamatuhaa yawman sa tudrikuha nakbaa'u wal xuubu imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne bi nga xam ne ñoom ñii di abdullah ibn jaxshin di waa kër banu jaxshin radiyallahu taala anhum wa ardaahum ci lañu gàddaaye dem yasrib ci ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jamono ji bul fàtte ne ñoom yi ñoo génn mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi woon Makka foofu ñoom ñuy dem ci seen mbokk yi minal ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi ñu demee nee na fa xulliqat daaru bani jahshin ñu daldi tëj kër waa banu jahsh di seen kër ñoom dañ ko mujj tëj ndax gàddaay gi ñu gàddaay kenn desatul ci kër bi mu demee noonu nag nee na benn bés Utba ibn Rabi'a daal di fay romb Utba kàccoor bu mag bi moom gisoon nañ ko di Utba ibn Rabi'a euh, bokkoon ci zu'ama u Qurayshin yi wa kuffaaruha moom mu daal di fay romb moom rek déedéet mu ne wal Abbaas ibn Abdil Muttalibi te boobu mu ngi àndoon moom ñu ngi àndoon mu ngi àndoon ak al abbas ibn abdul muttalib temps yi moom tuubagul woon radiyallahu taala anhu ammu rasulillah di bàytexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa abu jahl ibn hishaamin waaye tamit bokkoon na ci ñooñu mbooloo moomu romboon kër googu noonu romb fa benn bés muy al mal'un ku ñu rëbb ki te mu ñàkk te mu perte muy abu jahl ibn di abu jël di doomi hisham hisham boobu di doomi mughira mu ne te ñoom ñoom ñetti ñi ñoo àndoon fan lañ jëmoon mu ne ñoom ñu doon jëm ci kaw Makka mooy fi féete mooy bu doon tey dañ naan noor bi ci kaw fi féete kaw Makka ci kaw fa lañ doon dem denn ci quartier yi noonu doon doon dox seen soxla léegi bi ñu demee noonu euh, amu ki euh, Utbat ibn Rabi'a mu daldi di xool kër gi xool kër gi kër gi lépp tëju mu gis bunt yi ñoom dal daldi dinañuy ràpp ndax dem nañu kenn ubbeetu leen ngelaw yeeg ak érosion yeeg yooyu yépp jàpp buntu ba seen buntu yi sax commencé comme rek kër gu kenn dëkkatul boo gisee mu xaw a yàgg tuuti buntu yu commencé euh, nekk ci xaraab di raf di di ràpp par ndànk-ndànk mu gis ne kenn lay sa fiiha saakin kenn newul ci biir hein mu ne falam maara aha ba nga xam ne nag ci la ko gis moom Utbat ibn Rabi'a mu mel ni nag xaw a nag ci li nga xamante ne nii moo dal waa famille bi tagam ñoom ñoo leen ko teg mooy ne kuffaaru Quraysh ni ak seenu contradiction mooy ne ñoom ñoo leen doon téye ci dëkk bi yow ñoom ci dëkk bi lañ nekk mënuñu fee am jàmm ndax yéen ngeen dem di leen mbugal di leen teg xeeti mbugal ba ñu génn après ñu dem yéen ngeen ne dayo yaa yéey dangeen leen di yërëm ñu ne ñoom dañ koo yërëm nag mu daldi wax baya bayt yooyu di ko fàttaliku du moom moo ko wax sax waaye beneen powetu arab moo ko wax waaye muy fàttaliku baytu boobu naan wa kullu daarin wa in taalat salaamatuha yawman satudrikuha nakba'u wal alxuubu mu ne euh, kër goo mën a gis kër dëkkuwaay goo mën a gis rek goo mën a gis mu ne foo jaar wa in taalat salaamatuhu salaamatuha même bu dee ne jàmm seenu jàmm nekk ci jàmm nga nekk nekk ci salaam lépp di dox lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg sa tudrikuhan nag baa ah, ngelaw yi nga xamante nii de ñooy ngelaw yu metti yooyu di fa jaar li wane ne kenn newatu fa di fa ëpp comme la sha'ir ba doon wax kam min jami'i shamli multa'imil quwa kaanu bi kaanu bi ayshin qablana fatasadda'u mu ne ñaata yoon ñaata min jami'a shamli ñaata ci ay mbooloo yu bari yoo xamante ni ñaata kër muuroon xumb ba fa seen bàyyi newee ñépp mbir ma xumb lool ba boo fa rombee sax foog ne fii nii daa am lu fi xew kur kër gi dëkk ci xumb waaye baaba génn àdduna gaa yi tas ñee jaar ne li ñee jaar ne mu mujj kër ga ca boppam boo moywul man nga faa jaarati heure yoo xam ne da doon bari nit fees teel nga jaar fa daanaka doodoo fa fekk picc walla ay ñaari nit nga fay fekk mooy kon loolu la sa tudrikuhun nag baa u ngelaw li wal xuubu xuubu ci arab day tekki ism mooy bàkkaar mais day tekki halaaku fii halaak la fi tekki mooy ak al mooy mooy ñu dem rek mooy ñu jeex mooy ñu dinañu jeex ak lu seen jàmm yàgg kon ñoom loolu lañ doon wax léegi nag bi mu rombee kon Utbat ibn Rabi'a moo doon fàttale bi mu gisee kër gi noonu mu ngi ànd ak al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu ak Abu Jahlin ñu romb moom mu xool yërëm ndeysaan fàttale kër gi ni meloon ak ci nit gis bunt yi nii ni mu ràppe ngelaw yi kii ko mu fàttale ko baytu bi ne kër lu mu yàgg-yàgg dëkkuwaay seen jàmm bés dina ñëw dina ko dab mooy ngelaw yi nga xam ne dina ëff dara newul waaye tamit alkande mooy ne dootuñu fa nekk mooy ne dinañu dee dinañu jeex dootuñu fa nekk moo xam dee nañu ci ci ci matériellement wala newatuñu foofu waaye ca lañ léegi nag bi nga xamante ni nii loolu la wax imaam ibn Isxaaq mu ne bi Utba waxee lool mu ne ndeysaan asbaxat daaru bani Jahshin xalaa min ahliha mu ne ndeysaan ah, këru waa ba Jahsh de mujj na wéet ci ay ñoñam kenn dëkkeetu ko waaye xool leen lii rek lii da daw na yaram di ko wax ñaari àndandoom yi di Abu Jahlin ak al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu bi mu waxee lool nag Abu Jahl ne ko wa maa tabki alayhi min Qull ibn Qull al-jaahilu al-majhuul mu ne mu ne mu ne Utba ibn Rabi'a mooy moom li mu nekk di di di di di di di ci am ak daw yaram nii loolul moo moo moo jaaxal wu Jahl looloo ko nekk mu ne ko mais yow sax yow lan ngay nekk naan dangay préoccupé wu ci al Qull ibn looy nekk di di di di di jooy ci ñoo xamante ne ni kenn xamuleen ndax al Qull ibn mooy ñoo xam ne contrairement ak ñu bari te mooy ñoo xamante ne ni xamuñu ko no bàyyam it xamuñu ko mooy ñii nga xam ne kenn xamu leen ñu dara dem nañu lool lool lool ñooñu lool looy préoccupé di jooy ci ñii ba pare nee na mu ne imaam ibn Isxaaq mu ne summa qaala ginnaaw gi Abu Jahl ne hada amalu ibn axi hada farraqa jamaatana farraqa jamaatana wa shattata amrana wa qatta'a baynana nee na ginnaaw Abu Jahlin teg ci ne lii de liggéeyu doomi mbokki kii la haala lii de amalu ibnu axi yow Utba li mu fi nekki jooy suñu àndandoo bii ñu àndal di al Abbaas ibn Abdul Muttalib nii lii nii nga gis yépp mu tristal suñu dëkk bi ba gaa yi dem comme kër Banu Jahsh gi kenn newatu fi liggéeyu doomi mbokk waa jii la di al abbas mii doomi mbokkam bi alayhi salatu wassalam moom la moo lii lépp moo ko causé voilà ndax moom farraqa jamaatana tasaare na suñu mbooloo yi xoolal rek suñu mbooloo yépp Quraysh tas na ko waay kër yépp la tas farraqa jamaa suñu mbooloo yépp laata muy woote lii muy woote suñu kàddu benn la woon waaye moom moo tas suñu mbooloo yi wa shattata amrana mu daldi wasaare disperser suñu mbir ba nekkatuñu benn aywa ñun ñoo doon yëkkateendoo di tegandoo waaye léegi jeex na doomu mbokk kii moo ñu ko teg suñu kàddu benn la woon waaye nekkatul benn ndax moom wa bay baynana wa bay baynana ba pare mu dog wa qataa baynana su waa nga ne wa mu dog mu dagg suñu diggante ba lien yi xewoon yi amoon suñu diggante ñun habitat wu Makka yépp amatul wala mu doggaat mu daggaate suñu diggante ba kenn en tout cas loo ci qata baynana mu dagg lien yi doxoon suñu diggante yépp mu daggoo ba doom di noono bàyyi ñii lii yépp xoolal niñ nekke woon fii ci jàmm moom moo tax doomi mbokk kii hada amalu ibn axi hada loolu la doon wax moom abu jahlin alayhi min ma yastaxiq Ah, moom nag bi Abdullah ibn Jahshin kon gis nañ ne bi mu gàddaayee kenn desatul seen kër ñoom ñépp a dem mu dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaayee mu daldi bi muy mbokkale entre waa muhaajiruuna ak ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu daldi leen mbokkale euh, moom abdullah ibn jahsh bi ak aasim ibn thabit al ansaari radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag euh, di abdullah ibn jahsh bi sariya ku mel ni euh, am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu ne sariya bi nga xam ne muy dog ci ab dog lay doon ci arme te dañuy dox ci ndànk mooy dañuy nëbbatu bu ñuy dem bañ wala di def dans le discret ngir noon yi bañ leen yëg mais yonent mi alayhi salaatu du dem day yónni benn armée ci saxaaba yi radiyallahu anhum moom mi Abdullah ibn Jahshin radiyallahu taala anhu jële comme ni ko niñ ko jële ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu mu ne ba'athanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi sariyatin wa qaala la ab'athanna alaykum rajulan asbarakum ala al-juu'i wal-'atash fa ba'atha alaynaa Abdallahi ibn Jahshin fa kaana awwala amiirin fil islaam kon mu ne moom di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni benn armée mu ne dinaa def mu jiite leen mu jiite armée bii nii ki gën a muñ ci yéen ki dàq muñ ci yéen xiif ak mar nee na moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne moom mu daldi def mu di ñuy jiite sariya boobu abdallah ibn jahsh mi taala anhu wa arda mu ne moom moo nekkoon ki njëkk a nekk njiit ci lislaam jiite ab armée mooy sariya bi njëkk ci lislaam loolu nañ ci gën dugg incha allah buñ àggee ci euh, ghazwatu rasulillah wa saraya fii euh, almadina ala saakini afdalu salatu wassalaam incha allah Euh, naka noonu tamit loolu la Zirr ibn Hubaysh wax rahimahullah mu ne raaya bi njëkk drapeau bi njëkk bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di takk ci lislaam moom la ko joxoon muy Abdullah ibn Jahsh moom nag Abdullah ibn Jahsh bi moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni ak mbooloo mii Sa'd ibn Abi Waqqaas mii ci la àndoon ak ñu nekkoon am mbooloo mu yónni leen ñu nekk biñ biñ gàddaayee nekk madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir ñu dem nekk sariyatu istitlaaiya mooy sariya la boo xam ne demuloon ngir xeexi waaye dafa demoon ngir uti ay information waaw akbar ndax ci ñan la lañ yónni woon ci Quraysh mooy ñu dem daldi euh, xool saytu mouvement wu noon bi ndax loolu lu am solo la mooy wàcc matière d'information moom yonent mi alayhi salaatu salaam moom la leen yónni woon ci bii euh, daal di koy jox benn lettre boo xam ne ne leen ne ko boo lettre bi bu ko ubbi tant que àggoo fi nga xamante ne nii mooy bërëb teel boo àggee bërëb sàngam bu boobaa boo demee man ngaa ubbi euh, lettre bi waaye boo fa àggagul bu ko ubbi te boo àggee boo gisee li ma la fa la ma fa wax après bu ko defee bul ñi ànd ak yow ci ñii ma la booleel bu ci forcer kenn ku bëgg dëpp bàyyi ko mu dëpp yow après nga dox ci li ma la digal bi mu demee foofu ci Batnu Naxla euh, foofu après fekk ci soriwul Makka noonu ñu doon xool di xool est-ce que waa Makka ñoom nekkuñ di waajal contre jullit ñi Madina ala saakine afdalu salaatu wassalaam ñu daje fa quelques ay yéefér yu fa romb parmi les euh, nit ñoom Amr ibn al-Hadrami ci lañ ko raye foofu fekk mu nekkoon ci période yi nga xam ne mooy période ash al ashhur euh, al haram la woon muy euh, weer yi nga xam ne weer yu ñu ormal la ci lislaam waaye tamit ci jaahiliya avant lislaam léegi nag biñ ko ray biñ ci rayee kenn waa Quraysh nag def teen tamaar euh, ñu ñibbi yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare ñu jàpp ñaari prisonniers ñu agsi yonent bi alayhi salaatu salaam ne moom du laal prisonniers yi te tamit ndax digalu leen woon ñu xeex moom day bàyyi ba yàlla daal di ciy àtte bi wax ji bare waa Quraysh tamit jaar ci walla Muhammad mii nga xam ne alayhi salaatu wassalaam nee na day woote ay ay affaire u jàmm ak affaire u diine affaire u makaarimul axlaaq ak yooyu regarder rek li muy def non seulement mu yónni ñoo xam ne dañoo rey ci ñun rey Amr ibn al-Hadrami bokk ci ñun ñu naan déet ñu jàpp ñaari prisonnier ta ñu naan déet jamono ji ñu ko def jamono joo xam ne dañ koo masa ormal te moom nee dafa ñëw indi diine joo xam ne day ormal yooyu noonu nga xam ne moom la suñu diine Ibrahim ji bàyyi woon xoolal lim def affaire bi yonent yaay gi nag suñu boroom daal di wàcce saar kii aaya yoo xam ne pour wax ne ñii malgré liñ def xeex ci weer yi nekkul woon li nga xam ne moo gën lu ñu tere la waaye waa kuffaaru Quraysh ni ñu def moo gën a bon moo tax moom lay wax ci suuratul baqara mu ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yasaluunaka an lchahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiirun wa saddun an sabilillah wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi walmasjidi alxaraami wa ixraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah ila axiri al aaya suñu boroom daldi wàcce aaya boobu ci suuratul baqara di aaya 217 mu ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj ñoom kuffaaru quraysin yi ñu naan waay xoolal ma rek muhammad mi nga xamante ne ni aleyhi salaatu wassalaam nee na day woote ci makaarimul axlaaq nee na day ñëw di respecter di woote li respecter xurumaatid diin wa xurumaatil bayt xoolal rek li mu def di néeg bi ormaay néeg bu màgg bi di zaadaha llahu tashrifan wa takrima di kaabatullahi alxaraam allati assasaha nabi nabiyullahi ibrahimu alxalil ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ne xoolal li mu def rek nga xam ne daal di xotti ormaay weer yu màgg yi nga xam ne ci la yónnee ñoo xam ne ñoo rey ay nit ci ñun suñu boroom nag bi wax ji baree mu daldi wàcce ne yasaluunaka an isharil haram ñu ngi nii di la laaj même jullit ñi am na ñoo xam ne dañu commencé woon doon xawa a euh, ŋàññ nag ñi nga xam ne mooy sariya bi bu Abdullah ibn Jahsh bi radiyallahu taala anil jamii ci li nga xamante ne ni moom lañ def baray ay nit ci weer wi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme que amagu ci woon dara lu leer mu ne man duma laal prisonnier yi ñaari prisonnier yi duma leen laal waaye tamit li ngeen fa jëlee yooyu yépp duma ci laal dara dara dara dara dara léegi man daal damay bàyyi noon man alayhi salaatu wassalaam hatta yahkum allahu fii ba suñu boroom subha sama boroom subhaanahu wa ta'ala di ci yàtte li nga xamante ne nag loolu deme na noonu yéefér yi jaare ci di wax ñoom kuffaaru qurayshin alayhim la'aa'inullahi almutataaliya boroom dina nag wàcc aaya boobu na yasaluunaka ñu ngi lay laaj ani shahril xaraami ci weer yi nga xam ne mooy weer yi nga xam ne dañ leen a wormaal de muy weer yi nga xam ne yu bari dañ ko fiy tere parmi ci weer yooyu weeru ajat yooyu ci lañu mu ne qitaalin fiihi ñoom ñu ngi laaj ndax naan ah ndax xeex am na ci ba nga ñëw boo yow daldi yónni ay ñoo xam ne ñoo fi rey ay nit fii nii qul waxal yow alayhi salaatu wassalaam qitaalun fiihi kabiir waaw xeex ci moom lu rëy la mooy bàkkaar la mooy waru la waru la demee noonu mooy ne dañ ndax wor mag yi dafa des ba léegi mooy ne waruñu koo def waruñu cee xeex ci weer yooyu ndax wormaal di ci ubbi di ci ubbi ab xeex di di di xeex ay nit ci weer yooyu waaye nag suñu boroom subhaanahu wa taala comme wane ne ñoom pour wax leen ne malgré li ngeen def mooy ne loolu waru ngeen ko woon a def noonu yéen ñii di waa sariya boobu waaye mu ne leen réconforter leen ne leen wa saddun waaye an ak dox waaye dox diggante an sabilillah ak yoom yàlla wi alayhi salaatu wassalaam di woote naan muy lislaam moom de dox digganteem ak nit ñi daal di àgg ci l'islam daal di fotangal gi ñu leen fotangal sonal leen daal leen teg pression di mbugal nit ñi di def ay campagne battre campagne du matin au soir pour bu kenn dugg ci lislaam waaye tamit loolu ngeen def noonu pour sama message bii du àgg yéen waa Quraysh wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi ak weddi yàlla wal masjidil haram ak ni ngeen xam ne xotti orma gi ngeen def mooy màgga jàkk ji nga xam ne borom bee ko armal muy kaabatullah zaadaha llahu tashrifan wa takrima ndax ñoom ñaata yàlla la ñu jël daal di koy def ci foofu noonu di fa def ay shirk yoo xamante ne nii néeg boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa digaloon sayyiduna ibrahim alayhi salaam wa in yarfa'u ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismail moom da leen koo digaloon moom ñu yëkkati fondement yi néeg boobu moom sayyiduna ismail ibrahim ak doomam jooju di sayyiduna ismailu alayhim assalaatu wassalaam ngir nga xam ne mu fay wéetal boroom bi inna awwala baytin wudi'a la lalladhi bi bakkata mubaarakan ilaa aaxiril aaya mu ne néeg bi nga xam ne moom la njëkk a teg njëkk koo tabax teg ko ci kaw suuf ngir jaamu yàlla comme ni ko asadullahi alghalib ali ibn abi taalib alayhi ridwaanullah daldi waxe moom mooy néeg bi njëkk a samp ngir di fa jaamu borom bi loolu lañ def ñoom ñu soppali loolu daal di koy def néeg boo xam ne fa lañuy bokkaalee borom bi way subhaanallah xoolal opposition boobu rek objectif bi taxoon ñu teg ko ak ñoom fi ñu mujje moo tax mu ne leen wal masjidil haram ba pare waaye wa saddun an sabilillah wal masjidil haram ngeen def yooyu ba pare waaye dox diggante ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak almuwaxiduun yi nga xam ne li taxoon ñu teg néeg boobu ngir ñu wéetal boroom bi ñoom ngeen tere leen ne leen du ngeen fi ñëw amu ngeen droit ñëw fi bay wéetal borom bi subhaanahu wa taala mu ne loolu de weddi googu ngeen weddi yàlla dox diggante nit ñi dugg ci yoonu yàlla wii di lislaam ak agsi ci kaabaam gi ba man ko fee jaamu waaye wa ixraaju ahlihi minhu ak génne gi nga xam ne moom ngeen génnee ñi nga xam ne ñoo ko dëkke woon foofu di makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman min al min al muminin min asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xam ne ñoo wéetal yàlla wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ñooñu noon de génne ñooñu ci dëkk boobu akbaru moo gën a rëy fuuf indallahi fa yàlla këli ñi nii ñii ñoom Abdullah ibn Jahsh ñuy def même liñ def foofu waruñ ko fa woon defe noonu waaye loolu lépp bu ñu ko gam lee ak yéen kàccoor te gu mag gi ngeen def yépp maolu nag ca yàlla moo gën garaaw fuuf fuuf fuuf loolu mooy li nga xam ne moo wàccoon ci moom moo jiite woon kon sariya boobu nekk sariya bi njëkk bu ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di teg kon li nga xam ne noonu la ko Zirr ibn Hubayshin rahimahullahu taala daal di waxe Euh, ginnaaw gi nag biñ leen ko joxe bi yàlla defee lool yonent bi aay yi wàcce yonent ma lay saar sam daal di ne jël affaire yëpp ne jàpp ñaari prisonniers yi mu nangu leen ne Quraysh indi leen lu ngeen leen euh, jël lu ngeen leen euh, libéré voilà te moom mooy Abdullah ibn Jahsh bi radiyallahu anhu mooy ci jëkk ci butin de guerre xumus bi mu jébbal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom de yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki ko jëkk def avant aaya yooyu di wàcc moom nag fekke na Badar moom Abdullah ibn Jahshin radiyallahu taala anhu wa ardaahu naka noonu it fekke na Uhud comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam al-Baghawi raximahullahu taala daal di solo jële ko ci yoonu euh, mu jële ko ci yoonu Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu ci yoonam ba ci Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu euh, moom mu ne Abdullah ibn Jahsh mu ne bésu Uhud xeex boobu noonu dane dane ko ñoom ñaar bi ñu demee ci xeex bi dane ko alaa tati fa xanaa mënoo ñëw ne ko ñëwal maag yow yow abdullah yow Sa'd ibn Abi Waqqas Abdullah ibn Jahsh ne ko ñëwal ñu daldi def ay ñaan ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala ñu ngi nii ci xeex lañ jëm ci jihaad lañ jëm nañu ñaan maag yow léegi nee na ñu daldi wéet ñoom ñaar xaw a dandu mbooloo mi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nee na man ma ñaan borom bi subhaanahu wa taala ne ne ko bu ñu dajee kuffaaru Quraysh nii de ci xeex bii suba fekk bañ ne suba la xeex bi la mu ne bu ñu dajee moom loolu la ñaan mu ne bu ma dajeek ñoom suba de yàlla na nga def ma dajeek waajoo xamante ni ni waaju tar xeex la tam ta ta te nekk jàmbaar yàlla na nga ma boole koo xam ne ma dajeek koo xam ne ku ne jàmbaar dëgg ma dajeeg moom nag ci kuffaaru Quraysh ni ba mu xam ne ñun ñëwuñu fi ngir taxawaalu wala diine ji ñu gëm ak seen caaxaan yi bokkul bu ko defee uqaatiluhu fiiki boo ma booleeg moom nag maa ngi lay ñaan yàlla ma rey ko ci yow te yow yaa tax ma rey ginnaaw gi mu ne boo ma defalee lool nga daal di may wërsëgal ma daal di koy gañe rey ko mbuggu koŋam yi mu sol ak arme kii yi mu yor lépp ma daal di koy nangu jël ko moom ko te loolu lépp mu nekk ci sa yoon yow borom bi subhaanahu wa taala loolu la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu daal di ñaan ah Abdullah ibn Jahsh nag ne bi mu ñaanee moom Seydina Sa'd te Sa'd kaana mujaabat da'wa dafa nekkoon koo xam ne mujaabat du'a ila woon ku suñu boroom subhaanahu wa taala doon nangu ak ñaanam comme niñ ko gisoon ci tarjuma ci ñaan gu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanaloon moom bàyti xamam boobu euh, moom nijaayam boobu di Saad ibn Malik ibn ab mooy ibn Abi Waqqas radiyallahu taala bi mu ñaanee lool ah Abdullah ibn Jahsh ne ko amin ne fa am na mu ne amin moom nag Abdullah ibn Jahsh ginnaaw gi moom mu war a ñaan mu ne mu ne ko man yàlla man li ma lay ñaan mooy ngam wërsëgal ma suba yoo xam ne comme moom mii lim wax ku jàmbaare sol nag arme bi bu bu om yu baax te jàmbaare ma xeex ak moom ci yow euh, ba moom moomu kooku ku jàmbaare ko moom mu daal di may rey man ba pare dagg sama bakkan dagg sama ñaari nopp bu ma dajeeg yow borom bi subhaanahu wa nga ne ma waa yow Abdullah ibn Jahsh waa lii la dal moom hada fii boo ma laajee fa ida laqituka qultu hada fiika wa fii rasulik sama bakkan bii ñu dagg ak sama ñaari nopp yi boo ma laajee waa lan moo nga doon lan nga def lan moo tax sa bakkan bi dagg ak sa ñaari lo nopp yi ma ne lii de dañ leen a dagg ndax yow ci yaw ak ci sa yonent Allahu akbar ah! ba bu ko defee boo ma laajee ma wax loolu fa taqulu yow borom bi nga ne ma sadaqta wax nga dëgg yow sama jaam Abdallah ibn Jahsh bi mu waxee loolu nag ah, ñaan loolu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne kaanat da'watu Abdillah xayran min da'wati falaqad ra'aytuhu aaxira nahaari wa idaa anfahu wa udunahu la mu'allaqun fi xayt mu ne nag moom Seydina eh, eh, Sa'd ibn Abi Waqqas mooy bi ginnaaw bi ñaanee lool bi xeex bi jeexee yooyu mu ne wax dëgg yàlla bi muy nettali nettali bi mu ne ñaanu Abdullah de di ibn Jahsh moo gënoon sama ñaan foofu ndax gis naa ko ca jeexi talu xeex boobu noonu ci bëccëg gi noonu ma gis bakkan bi ak nopp yi ñu daal di koy lonk ci benn buum mooy dagg kuffaar yi ndax da ñoom dañ doon jour boobu dañ doon mutili waate comme niñ def Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib Uhud daggaate ko fees ko ba génne xol bi ñoom noonu la woon ngir jël seen kon moom noonu la génne àddina foofale ci maarakatu di ghazwatu Uhud radiyallahu taala anhu wa arda bi mu génnee àddina moom ak seydna Hamza ibn Abdul Muttalib eh, ki nga xam ne nag moo ko rey mooy Abul Hakam ibn al Akhnas Shariq bi ñu doon gisoon lu yàgg moom doomam di Abul Hakam di doomam al-Axnas ibn Shariq moo ko rey biñ ko reyee Uhud foofu ñu daal koy boole denc ko ak Seydina Hamza ci benn bàmmeel ñoo ko bokkoon moom foofu la génn àddina radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu moom nag Abdullah ibn Jahsh mooy ki nga xam ne kon imaam ibn Isxaaq nee nañu mooy ñeenteelu nit bi nga xam ne moo génn dem gàddaayi ànd ak kan mu ne ixtamala bi ahlihi wa bi axiihi Abd ibn Jahshin wa huwa Abu Ahmad mu ne moom bi muy dem ñépp lu yóbbaale waa këram ak frère am Abd ibn Jahshin te moo doon Abu Ahmad moom nag mu ngi tuddoon abu ahmad ibn jahshin al asadi euh, nekkoon ñoom ñii di abu euh, nu mu tudd euh, abdullah ibn jahsh ak abu ahmad ibn jahsh bi ñoom freeru kan lañ woon zaynab bint jahsh di soxnaa yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñoom ay frère lañu lañ woon di abdullah ak abu ahmad bi ñoom ay frère suñu yaay zaynab bint jahshin radiyallahu taala anhuma anil jami la woon moom nag mu ngi tuddoon kon noonu la tuddoon abu ahmad moo doon dàkkantalan nee nañu turam nag moo doon am nañu ne abdullah la imaam ibn isxaaq nee na abdun la tuddoon abdun abdun abdubni jahshin mooy ne mooy abdun rek la woon amullaahi amul dara abdun ibnu jahshin abdun doomi jahsh loolu la imaam ibn isxaaq wax am ñeneen ñu ne Abdullah la tuddoon euh, loolu am na nag ñu ne non non non ñu juumloo ñu wax loolu ne non Abdun la tuddoon comme ni nga xamante ne noonu la imaam Ibn Ishaq rahimahullahu taala wax moom nag di Abu Ahmad imaam Ibn Ishaq mu ne moom dafa nekkoon kaana Abu Ahmad rajulan dariral basari wa kaana yatuufu makkata a'laaha wa asfalaha bi geyri qaa'idin wa kaana shaa'ira wa kaanat indahu alfaari'a binti abi sufyaan ibn harbin wa kaanat ummuhu umaymatu bint abdilmutalib ibn haashimin imaam ibn isxaaq rahimahullah mu ne eh, abu ahmad bii moom ab silmaxa la woon di Abd ibn Jahshin bi radiyallahu taala di frère Abdullah ibn Jahsh ibn Riyaa ibn Ya'mar ibn Sabra mu ne moom dafa nekkoon silmaxa la woon euh, te da doon wër Makka malgré li nekk silmaxa euh, mooy dafa nekkoon koo xam ne Makka da ko doon wër mais du liñ naan Makka yépp catu Makka fële ba mooy fi dëkk bi tàmbalee ba fam jeexe ci Makka zaada allahu tashrifan wa takriman da ko doon dox di ci dox ay soxlaam te amuloon kenn koo xam ne moo koy womma mooy ne tellement fépp la xamoon te fu mu bëgg dem day jóg ci Makka ak lu mu yaatu yaatu directement te dara du ko jot mu ne wakkaanate moom dafa nekkoon sha'iran poète nag bu mag la woon ah c'était un grand poète moom abu ahmad bii di abdu bnu jahshin radiyallahu anhu mu ne nag moom mu ngi takkoon soxnaam moo doon alfaari'a bint abi sufyaan di alfaari'a di doomi abu sufyaan harbin radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom yaayam nag di abdullah ibn jahsh bi eh, abdu bnu jahsh moo umayma bint Abdul ibn Hashim moo tax ñoom moo tax Zaynab ibn Jahsh Zaynab bintu Jahshin ak ñii ñoo bokk seen yaay moo doon kan doomi Abdul la mooy ñoom bàjjen yonent bi alayhi salaatu wasallam moo leen jur ñoom moom moo tax yaay Zaynab bint Jahsh moom doomi bàjjen yonent bi la salaatu wasallam muy Umayma di doomi Abdul ibn Haashimin moom mii kon poète bu mag la woon di abu ahmad gis nañ ne imaam ibn isxaaq rahimahullah imaam ibn isxaaq nee na bokk na ci moom ak magam bi moom ak frère bi di abdullah ak waa këram yépp ñoo buub seeni bagage dem gàddaay yi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam am na nag ñu ne euh, moom gàddaayoon na dem Éthiopie waaye ko mel ni imaam al-Balazuri rahimahullah dane non non non non moom mii moom demuloon Éthiopie déedéet benn seen beneen frère bi di Ubaydullah moom moo demoon Éthiopie te fa génne woon àddina euh, kon gis nañ ne bokk na kon ci njëkk gàddaay kon moom mooy juróomeel bi mook mag mook waa këram yépp Abdullah ibn Jahsh Abdu ibn Jahsh ak waa Banu Jahsh yépp ñu ànd Euh, nga xamante ne ni noonu la deme woon gàddaay yi foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag di abdullah euh, abu ahmad bi abdullah di abd ibn moom mu ngi génn àddina après moom mu ngi génn àddina avant sërëm bi di Zeynab bint Jahsh suñu yaay Zeynab radiyallahu taala anha wa ardaaha daldi avant muy génn àddina moom ci la génn moom moo ko njëkk génn àddina di Abu Ahmad bii comme ni nga xamante ne nii noonu la Zeynab bint Ummi Salama daldi wax euh, di euh, nettalee te xadiis boobu mu ngi ci as-Saxiixayni ci saxiix imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Xajjaaj alayhima mu ne moom di Zeynab di doomi ummi salama suñu yaay ummu salama radiyallahu anha moom mii dafa bokkoon rabibatu rasulillah dafa bokkoon ci ñi nga xam ne mooy doomu jiitle bu yonent bi alayhi salatu wasalaam bu yaay ummu salama euh, doomam bi muy sëy si mu nga fa woon ci kër yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne moom dafa ñëw liy wane ne ndax dafa am ñu ne moom yaay Zeynab mu moom mu après faatuk yaay Zeynab bint Jahsh la gaañu mais loolu loolu noonu wax jooju dëgërul te imaam ibn asir moo ko wax daal di ciy dogu imaam alxaafiz ibn xajar ci al isaaba mu ne wa fiihi nazar euh, wax jooju dogu googu imaam ibn asir ci usdul gaaba rahimahullah daal di dogu ne abd ibn abd ibn di abu ahmad radiyallahu anhu mu ngi faatu ak après sœuram di Zaynab bint Jahsh mu ne wa fiihi nazar ndax lan ndax ñëw na ñëw na ci Sahihayni ci Sahih imaamul Bukhari Sahih imaam Muslim ci euh, mooy liñ na wax sànq ne Zaynab di doomi ummi yaay ummu Salama radiyallahu an anil jamii moo ko nettali mu ne dama dugg ci Zaynab bint Jahsh bi ma fa dugg bi ma duggee mooy dama dugg néegam seet si ko dugg néegam mu ne xiina tuufiya axuha bi nga xam ne ci la frère am bi gaañu te bi fi desoon moo doon abu ahmad bii na abdullah ibn jahsh moom comme niñ ko gise cinq moom Uhud la génne àddina kii ci desoon moo doon abd jahsh bii di abu ahmad muta ñëw na kon moom zaynab bint abi salama mu ne bi ma duggee ci zaynab bint jahsh radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne ba nga xamante ne nii mooy yëg na ne frère génn àddina mu ñëw fa mu ne fa daat bi tiibin de toute façon seen kër yi ñoom ñëpp ci kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku nekk xujuraati rasulillah lañ dëkkoon ñoom ñaan yëpp ay soxnaam lañ woon di yaay ummu salama ak yaay zaynab te doomam jii di zaynab di doomi yaay ummu salama ji foofu la dëkkoon nee na ma dugg fa ma dugg seet si ñëw ci néegam nee na fa daat bi tibin fa massatu mu daldi moom yaay um Zaynab boog bint Jahshin daldi euh, laaj ñu jox ko parfum mu daldi ciy laal mu ne ba pare mu ne man awma soxla ci parfum wu waaye dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam naan daganul ci benn jigéen bu jigéenu jullit jigéen boo xam ne dafa gëm yàlla gëm yawmal aaxir bés bu mujj bi muy ténj ci ku génn àddina ci loo xam ne di ténj ci lu féete kaw lu dépassé trois jours lu dul ci boroom këram xam nga ténj ténj ténj jigéen mën na koo def ku dul jëkkëram ah si si si mooy ne moom la xadiis bii nii di euh, wane mu ne laa yaxillu limraati mu ngi ci as-saxiixayni laa yaxillu limraatin tu'minu billahi wal yawmil aaxir an tuxidda ala maytin fawqa thalathi fawqa thalathin illa ala zawj mu ne yonent bi ale moom dane dama dégg yaay Zaynab bint Jahsh mu ne dégg naa yonent bi rasulallah sami'tu damaa dégg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne daganul ci jigéen boo xam ne gëm na yàlla gëm bés bu pee gis bu mujj bi muy téye njit ci lu féete kaw trois jours lu dul kooku nekk boroom këram bu dee boroom këram moom dina mën a ténj loo xamante ne nii day dépasser trois jours waaye burul boroom këram rek non non non loolu noonu mooy ténji lu weesu trois jours loolu manu koo defal ku dul boroom këram moo tax man nga ténji sa frère boo am ndaw jigéen boo xam dafa am frère bu gaañu mu toog mooy def li kiy ténji def yépp mais ci kaw du dépasser ñetti fan ñetti fan lay yem voilà wala papaam génn àddina mu ténji ñetti fan voilà léegi kon moom noonu la génne àddina moom di abu ahmad bi euh, radiyallahu taala anhu wa ardaah wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwa moom nag mu nañu kon gis nañu imaam ibn Isaaq kon nettali nañu ñi nga xam ne ñoo ci tegu muy Abdullah ibn Jahsh ànd ak waa këram yépp don frère boobu di abu ahmad di abdu ibn jahshin léegi nag mu ne kan moo ci tegu ana kan moo tegu ci ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon noonu euh, muy seydina umar bnu alxataab radiallahu taala anhu wa ardaa moom imaam ibn isxaaq wax nañu ñi nga xam ne nee ginnaaw gi ñi daldi ciy topp ñu bari daldi commencé di gàddaay yi mu wax ñu nag ñi nga xam ne moo ci tegu wax nañu wax na ci tur yu bari waaye yi nga xam ne ñoo ci détaillé mooy ki ci tegu mu ne summa xaraja Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa Ayyash ibn Abi Rabi'a al-Makhzumi ak Ayyash di doomi Abi Rabi'a al-Makhzumi di bokk ci koju waa Banu Makhzum xatta qadima al madina ba ñu ñëwee al madinatul munawwara daal di gàddaay euh, partie bi ginoon nañ ko yaatal bi ñu xam ne ci lañuy gis tarjuma seydina umar ibn al xattaab radiyallahu anhu wa arda euh, moo tax duñu ci yàgg noonu ndax waxoon nañ ci daanaka boo tarjuma moo ñu jëlaloon lu bare bare bare bare ndax dañuy ñuy def tarjuma il fale ñu tudd gàddaay gi léegi comme que jamono jii la xewoon dañ koy tudd nu mu gën gaawe te lii mooy bi nga xam ne mooy riwaaya bi wér waxoon nañ la ca jamono jooju ko ne riwaaya boobu noonu doon wax ne dafa génn yor kii bi ne ku ma topp yéen waa Màkka ku bëgg sa yaay daldi ñàkk doom say soxna ténj la Ah, ainsi de suite nga topp ma loolu waxoon nañ la ne wérul li wér mooy lii imaam ibn xib ah, ah, imaam ibn xab isxaaq raximahullah mu ne fa xaddatani naafiun mawla bnu abdillahi mawla bni abdillahi bni umara an abdillahi bni umara bni alxataabi an abdillahi bni umar an abiihi umar bni alxataabi radiyallahu taala anhu annahu qaala ittaattu lama lamma aradna alhijrata ila almadina ana wa Ayyaash ibn Rabi'a Ayyaash ibn Abi Rabi'a wa Hishaam ibn al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi at-Tanaaduba min adaati Bani Ghifaar fawqa sarifin wa qulnaa ayyunaa lam yusbih 'indahaa faqad hubisa falyamdi saahibahu ilaa aaxiril hadiis imaam Ibn Isxaaq rahimahullah di ñu nettali li nga xam ne moo wér ci gàddaayuk sayiduna omar ibn alxataabi radiallahu taala anhu wa arda mu ne fa xaddatanii nettali na ma naafiun di naafi' mawla abdullah ibn omar te abdullah ibn omar daal di woon koy libeere muy taalibeem bu mag boobu di naafi' nekkoon sëriñu sayiduna imaam imaam Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhima muy Naafi' mu ne fa haddathani imaam ibn Isxaaq nee na dañ koo nettali te waxoon nañ la ne bu bu mudallis la euh, mooy ne bu nee nettali nañu ma mooy ne lu mu gën a tuuti valeuru xadiis boobu mooy xasan la mu ne fa xaddatanii nettali nañ naafiun di naafi mawla abdillahi ibni omar di naafi di mawlaawu abdullah ibnu omar te abdullah ibnu omar daal di woon koy libéré kon radiallahu taala anhu waa mu ne an abdillah mu jële ci abdullah ibnu omar ibn alxataab radiallahu anhuma mu ne an abihi abdullah ibnu omar jële ko ci baayam omar ibn alxataabi mu nettali kan kon Seydina Omar moo nettali doom ji naka la gàddaaye kon kay leer na walla déet ci riwaay boo xam ne lu mu néew néew xasan la ndax Naafi an Abdullah an Omar xam nga euh, waxoon naa ne imaam al Buxaari rahimahullah dane mooy asaxul aaa asaanid mooy kan mooy maalikun an naafi'in an sayyidi mooy ne euh, imaam Maalik rahimahullah jële ci sëriñam Naafi' bi Naafi' jële ci euh, ma euh, kilifaam tey sëriñam di Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom loolu la jàppoon imaam al-Buxaari yi que ne mooy asaxul asaanid li gën a dëgër ci sanad yi kooku nag mais sanad boobu mooy ne ci la imaam Ibn Ishaq jële li mu wax te dane fa xaddatanii te nettali na ma kon lii mooy li wér façon loolu waxoon nañ ko ba nga xam ne ci lañ ci yeme woon ci tarjuma Seydina Umar ibn al-Khattab bi ñu gisee duggam moom ci l'islam te loolu yépp yàggaloon nañ fa kon nag ñu continuer kon lii mooy li dëgër ci gàddaayu Seydina Omar ibn al-Khattab moom Seydina Omar ibn al-Khattab kon mu nettali doomam lan la ko nettali Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu mu ne ittaantu damaa joxe rendez dañoo joxente rendez man ba nga xam ne ci la ñu bëgg gàddaay ilal madinati dem madina mooy bi leen yeneen ma lay saam saam joxe ndigal ne leen dem leen Yasrib dem leen Madina ndax kat inna allaha azza wa jalla qad lakum ixwaanan wa daaran ta'manuuna biha ndax kat ci kaw waxu imaam ibn Isxaaq boobu mu waxoon moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane dane leen buur yàlla kat azza wa jalla tedd na màgg na utal na leen defal na leen ay mbokk kër goo xamante ne nii daluwaay boo xam ne terre boo xam ne suuf soo xam ne di ngeen fa mën a nekk en sécurité mu ne fa xaraju arsaalan bi mu leen joxee ndigal loolu ci lañ commencé génn Seydina Omar ibn al-Khattab nag bi mu paree ngir dem mu ne dama joxante rendez-vous man ak Ayyash ibn Abi ak Hisham ibn Abi al-Aas ibn Wa'il as radiyallahu taala anil jami at ba ñu daje benn bërëb boo xamante ne ni noonu la tudd mooy at-tanaadub la tudd mooy nga ne ma comme bu ma la nee euh, marché muusante foofu ab bërëb la wala ma ne la kayaar kayaar bërëb la mooy ab dëkk la bu tudd noonu wala ma ne la euh, Cambérène loolu dëkk la bu tudd noonu loolu tamit noonu la mu ne at-tanaaduba mais nag bërëb lii bërëb la ci ci ci biti Makka pas comme ab dëkk la mais comme àll rek bu tudd noonu mu ne ñu daje ñu joxante rendez-vous ne ñun ñett nañu daje ak tanaaduba min abati bani rifaar bokk ci ndox yooyu foofu ñuy dajale ndox yi ci waa yoo nga xam ne comme tey moom la ñuy wax bassin de rétention fi nga xam ne ndoxu taw yi bu ñu tawee jóge fu nekk fa la ñuy dajaloo ci bërëb boobu noonu te waa banu rifaar moom ko ñooñu foofu noonu nee na foofu lañ joxante rendez-vous euh, fawqa sarif ci kaw sarif sarif di bërëb boobu nga xam ne fale yaay maymunatu radiyallahu taala anha génne woon àddina mu ne foofu lañ joxante rendez-vous léegi nag ñu waxante ñu ñett suñ biir képp koo xam ne ci ñun ñetti ñii gis nañ ne ñëwul mooy ne heure biñ joxante ne nañ fa agsi daje fa ngir jaare noonu dem gàddaay ku ci gisul sa moroom bu ñu ñëwee ku ñëw ba waxtu woowu jot gisoo ñeneen keneen ki walla mooy ñaar ñi ñëw gisuñ kenn ki kum ci man di doon na dem ñaar ñooñu fal yam di nañu nañu wëy dem saaxibaahu ñaari compagnon wu waajooju mooy ñaar ñooñu nee na moom Seydina Umar ibn al-Khattab nee na fa asbahtu ana wa Ayaash ibn Abi Rabi'a inda tanaadub nee na ci noonu ci lañu ci lañ ci lañ ci laa xëye man ak Ayaash ibn Abi Rabi'a radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu ñëw ci bërëb boobu ak tanaadub mais nee na wa hubisa anna Hisham mais Hisham ibn ibn al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi di doomi kàccoor bu mag boobu di al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi mu ne Hisham nag moom ñu daal di koy téye gisuñu ko mooy daal am na lu ko tënk ba gisuñu ko ñun ah wa fushina gaa yi daal di koy fitnaal mu tàbbi ca fitna la mooy gaa yi nga kii bu ko baayam yégee baayam nga xam ne kaana ak akbari kafarati kufa kafarati Qurayshin bokkoon ci ñi dàqoona ci yéeféeru Makka yi ginoon a mag mais ginoon cee bon ci jullit ñi gisoon nañ ne moo ne woon say naa xabaab jàllal fële sa kii yi duma la fay dara muy sahmi bi mu mu muy al-As ibn Wa'il kon mooy gars yi kon sûrement dañ koo découvrir jàpp ko fitnaal ko mu tàbbi ci fitna gi ba gars yi ñoom gisuñu mu ne nag ah ñun ñu dem fa na qadimna almadinata nazalna fi bani amr ibn awf bi quba seydna omar mu ne ñun radiyallahu anhu bi ñu àggee mag ayash ibn abi rabia ñu ah bi ñu àggee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu ñu daal dal ci waa banu amr ibn awf bokkoon ci néegu waa lansaar yi foofale ci quba nee Ah, wa xaraja abu jahl ibn hisham wal xaaris ibn hisham ila ayyash ibn abi rabi'a wa kaana ibn ammihima wa axaahuma li ummihima xatta qadimna qadima alayha al madina wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi makka mu ne nag ah léegi bi ñu agsee maag moom di ayyash ibn abi rabi'a agsi nañu ñu ngi waa xubaa foofu ci waa banu amr ibn awf radiyallahu anhum nee abu jahlin ak magam ji alxaaris ibn hisham alxaaris mujj na tuub eh, ñoom ñu daldi di ànd génn jóge màkka ñëw xubaa madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ngir jëlsi ayyash ibn abi rabi'a mais lan moo tax ñu ñu koy jëlsi pourquoi ñuy jël si kii dem na bërit ñu koy jël si mu ne wa kaana ibn wa axaahuma li ummihima ndax Ayyash kat moom dafa nekkoon seen doomu bàytix la woon mooy bàytixu alxaaris alayhi ridwaanullah ak abu jahlin alayhi min allahi yastaxiqu ñoom ñaar Hisham Ayyash bi seen doomi bàytix la woon waaye non seulement seen doomu baay tex lañu waaye wa axaahuma li ummihima mais ñoom ñoo bokkoon benn yaay abu jahlin alxaaris ak hisham ak ayash bii ibn abi rabia ñoo bokkoon yaay ñoom ay baay lañ bokkul mooy ne kon affaire bi seenu bokk ci ñaari fànn lañ bokk mooy ne premièrement ay lan lañu bàyyi hisham euh, ayash baayu Ayaash ibn Rabi'a mooy kan mooy baay texu Abu Jahlin ak Alxaaris ibn Hisham mais loolu benn ci beneen wàll wàllu yaay ñoom ñoo bokk benn yaay léegi bi mu demee ñoom nag ñu daldi kon jóge Màkka ñëw Quba bi ñu ñëwee mu ne fa kallamaahu ñu waxat ah ñëw ci Ayyash wax ak moom wa qaala lahu ñu ne ko inna ummaka qad nadarat an laa yam an laa yamussa ra'saha mushtun hatta tarak wala tastadilla min shamsin hatta tarak ñu ñëw ne ko yow Ayyash gis nga sa yaay dafa nizar na nizar na nizar na de sa yaay dafa nizara ah. nee na peñe du laal boppam peñe non bopp moom noonu la koy bàyyi mooy ne toilette moom bana ko dootul waaye yow ku la ne kay du ma raxas sama bopp mooy ne xanaa moo mooy ne daal noonu la koy bàyyi dootul peñoo ci lu dul mu gis la wala tastazilla te non seulement dootul peñooti mais dootul dootul toog ci ker dootul toog ci ker di kerlu mina min shamsin fu ko jant bi fekk foofu ci suufu jant bi lay ne du ma hatta taraaka fekk gisu la ci tumuranke boobu noonu lay dëkke fekk gisu la mu ne faraqalaha bi mu waxee lool nag Ayyash daal di amuk ñeewante ci yaayam Seydina Omar nee na radiyallahu anhu fa qultu lahu ma ne ko yaa Ayyaash é eh, yow Ayyaash déglu ma innahu wallahi in yuriduka al qawmu illa li yaftinuka an diinika fahdharhum fa wallahi law qad aadaa ummaka al qamlu lam tashatat wa law qad ishtadda alayhi harru makkata lastadallat seydna umar radiyallahu anhu nee na ma ne ko yow Ayyaash yaa Ayyaash Ayyaash déglu ma maa ngi wàcc yàlla ne gis nga ñaar ñii sa ñaari doomi nday yi bëgguluñ la lu dul fitna la lañ bëgg a lañ la tegal non dañ laa tegal plan sa diine dañ laa bëgg fitnaal ci sa diine ba nga dellu ci seen caaxaan yi ñu gëm ñoom innamaa yuriiduka alqawmu illaa li yaftinuuka an diinika kon nag fahdharhum kon nag fais attention prêtez euh, euh, euh, moytu leen seen wax yi ñuy wax nii ñoom ñaar ñi Abu Jahl nag alxaaris xam nga ne ñii dañ laa tegal plan dañ la bëgg a dugal fitnaal la ci sa diin kon nag moytu leen te nag maa ngi li waat ci yàlla man ibn al-Xattaab radiyallahu anhu kënee gis nga sa yaay sa yaay mi muy wax bu ko bu ko bu ko bu ko bu bu ko téeñi mattoon sonal ko waaye bu téeñi bari woon ci bopp bi di ko di ci daw yaram bi daw muy am problème lam tashatat wat naa ne kon dina defari boppam boobu dem euh, dem euh, dem peña wu ji ah, ah si gis nga bu ko bu ko ba bay yow ma ne xam lu yu xam nañ la matt kii yi dum tudd euh, euh, euh, téeñ yi bu ko téeñ yi sonaloon mu mu mu mu muy peñawuj te tamit wala wa qad istadda alayha al alayha harru makka lastadalla te waat naa ne këne gis nga jantu màkk bii jant bi jantu màkk bii wallahi bu Euh, bu ko lakkoon taroon ci moom màkk ñëpp xam nañ ni mu doon tànge ba léegi ah malgré ay technologie yéeg ay ci yi seddal yi teewul màkk fu fu tàng la ah. la preuve xoolal météo bu ñuy météo mondial bu ñu lay wan euh, foofu nga xool ñaata degré lay def te loolu mooy ci kaw nii demal dund nekkal ñëpp xam nañ ne météo bi ñuy joxe ak bi ngay dund bokkul voilà buñ la nee trente cinq degré lay lay def mooy ñi nekk ci kii bi ëpp na loolu voilà à ëpp na ko mu ne ko maa ngi waat ne bu ko jant bi lakkoon jantu màkka bi waat naa ne kon dina dem uti ker gu mu gu mu gu mu rawale bakkanam mu way moytul ma gaa yi waaye nag naa seydna Ayyash radiyallahu anhu mu ne leen mu ne ko abar aburru qasama ummi comme que daal sama yaay dafa nizar bàyyil ma fexe dem ngir nizaram googu lim nizaroon ah ndax yërëm naa ko ma dem daal bu ko defee mu génn ci lim nekk commencé di peñewu waaye it commencé di kerlu mu ne ko mu ne Seydina Omar radiyallahu anhuma wali hunaka maalun fa axudu en plus sax am naa fa alal ju ma fa bàyyi woon yoo xam ne bi ñuy ñëw manuma ko woon jël te jotuma koo jël naa ko jël naa ko jëlaale bi mu waxee lool mu ne ko qaala fa qultu Seydina Omar nee na ma ne ko wallahi innaka la anni la min akthari qurayshin maala falaka nisfu maali wala tadhab ma'ahuma ah Seydina Omar radiyallahu comme que wax na ko lu njëkk ñii dañ laa bëgg a nax fitnaal la ci sa diine ah mu daldi ànd ak moom léegi mu jàll ak moom ci leen ne ko ko nee na ku moom fokk mu dem daal te am na fa alal ju muy jële ngir yaayam génn ci situation mu ne ko wallaahi maa ngi lay waatal que ne yow Ayyash radiyallahu xam nga ne man Omar kat man ibn al bokk naa ci ñi ëpp alal biir Quraysh pare naa ngir sama alal jooj may barile ma dóor ko ci digg bi daal di koy dóor ci digg bi nga am cinquante ma am cinquante cent sama alal yépp la ñuy def lañuy lañ laay teg fëgg ko ci digg bi nga jël benn wàll gi ma jël benn wàll bi pare naa ngir lool ngir nga bañ a to wala tazhab ma'ahuma tabul ànd ak alxaaris ak abu jahlin ibnay ibnay uh, uh, hisham bul ànd ak ñoom ah mu wax loolu seydna omar nee na waaye malgré loolu fa aba alayya illa an yaxruja maahuma man daal li ma wax yépp malgré yooyu yépp ñoom moom daal mu bañ proposition yi ma ko def yépp lu dul ne daal dina ànd ak ñaari doomi ndeyam yii nee bi mu xam ne nag xam naa ne bañ na foog mu dem fa lamma aba illa zalik ba mu bañee lu dul mu génn ànd ak ñoom ma ne ko ah ma jàll ak moom ci leneen ma ne ko qultu lahu ama in qad fa'alta ma fa'alta fa xud naaqati haadihi fa innaha naaqatun najibatun zalul falzam zahraha fa in raabaka min alqawmi raybun fanju alayha na ko ah comme que bañ nga li ma wax yépp nangoo foog nga ànd ak ñoom hmm? bu dee ne bañ nga li ma la wax foog nga dem kon jëlal sama géléem gii ma ma ëndaale ndax kat géléem la gu am xel te géléem la goo xamante ne nii bu tegoo ci yoon gi ta ta ku dosil la zalul bu dégg ndigal la géléem gu dosil la loo ko boom boo yéegee ci kiiwam moom bu dawee kenn du ko dab gaawaay moom assuré na ko moo mënoo trouver leneen bu ko gën gaaw waaye tamit foo ko xëcc ci laxaab gi foo ko foo ko jaarale mu jaar fa foo ko jaarale mu jaar mu ne ko kon nag falzam zahraha yow ni ngay def mooy takkool ak yow diggu ginnaaw géléem gi bu ko wàcc mukk fexeel lu boo àndeek ñoom lu man di xew fexeel ba bul wàcc yow daal euh, takkool ci ci ci ci ci ci ci ginnaaw gi rek boo demee nag ci yoon wi ba gis ne gaa yii kat ah am nga ci dut que ne ñii li ma la wax lañ la nar a def mooy xool nuñ la yóbbuwaale Quraysh fitnaan la ci sa diine fan ju alayha boo koy naan acca gëléem gi bu dawee dootuñu ko dab te foo ko jaarali na fa jaar bu ko defee nga rëcc fexeel ba lii ngal la waay defal lii Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne fa xaraja alayhi ma'ahuma ñu ànd ñoom ñaar hatta idha kaanu bi ba'd at-tariq ba ni ñuy àgge ci yoon benn ci yoon wi mooy ci eh, yoon bi noonu di demaat jóge Yasrib di dem Makkatal Mukarrama zaadaha tashrifan wa takriman qaala abu jahlin lahu abu abu jahlin ne ayaash xoolal rek moom abul xakam yuñ ko doon wóowe yépp mooy li tubaab naan malin moom noonu la mel mooy ni nit la koon ku malin xik xakam jooju abul xakam jooju ñu doon yépp ci côté boobu la mooy teg ay muus liñ naan waaju muus euh, abu jahlin ne ko yab na axi ngew sama doomi mbokk xoolal nañ ko waxu ko sax yaa Ayyash lii yépp c'est pour expression yu touchant yu touchante yooyu yow sama doomi mbokk wallahi maa ngi waat ci yàlla ne ko man de ah sonal naa sama sama gëléem gi nag ci yoon wi aller retour Makka Makka Yasrib gi ma def sama gëléem gi daal sonn na wax dëgg yàlla ngir mu yóbbu ma ba fañ jëm moom ba ca dëkk ba dina jafe waa afala tunqibni naa naqatika hadi xanaa mënoo ma supporter liñ naan supporter ma war ci sa ginnaaw ci sa ci naaga gi sa gëléem gii nga war te ma cee may ma yëg ci ginnaaw bu ko defee nga supporter ma ndax kat man sama gëléem gii ah pour mu yóbbu ma fu ma jëm dina ma jaaxal de ndax sonn na lool ah moom it mu daal di koy gëm foog ne c'est c'est dëgg mu ne ko xaala mu ne ko balaa ah kay kaay ma supporter la nee na léegi pour nga supporter kenn géléem da ko yësal fa anaaxa mu yësal géléemam wa anaaxaa alxaaris ak abu jahlin ibnay hishamin daldi ñoom ñu daldi yësal seen yos li yataxawala alayha ngir abu jahlin yéeg ci bosam bi ko Seydina Omar jox géléemam googu nee na falam mastawa ya falam mastawa falam mastawa falam mastawa bil ardi adawa ali fa awsaqaahu wa bi ñu àggee suuf yësal géléem gi ba ba ñu xam ne nag taxaw na ci suuf si ñoom it taxaw nañu ñépp wàcc nañ ñu tëbandoo ci kawam moom alxaaris ak abu jahlin tëbanoo ci kaw Ayaash radiyallahu anhu ne ko nuus tée ko yeew ko ba mu dëgër takk ko yeew ko ba pare nag summa daxalaa bihi màkk dugg ak moom màkk noonu nekk ku ñu yeew ku ñu takk ba mu ne modd ñu dugg ak ñoom màkk wafatanaahu ñu daldi di koy fitnaal ci diineen faftatan mu daldi di tàbbi ci imaam ibn isxaaq mu ne fa xaddatanii bihi baadu aali ayaash ibn abi rabiica annahumaa xiina daxalaa bihi makkata daxalaa bihi nahaaran muusiqan summa qaalaa yaa ahla makkata hakadaa fafcaluu bisufahaa'ikum kamaa facalnaa bisafiihinaa haadaa nee na imaam ibn isxaaq mu ne nettali na ma man lenn kenn ci waa kër Ayaash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anil jamii këne ñoom ñaar di alxaaris ak Abu Jahl ibn ibnay Hishaamin bi ñu ko yeewee takk ko bam ne ngodd dañoo dugg ak moom Makka euh, ak bëccëg mu nekk ku ñu yeew mu ne ngodd ñu dugg ak moom nag Makka ci bëccëg xam nga heure yooyu day yoor yoor gi day bari ay nit xawlal kaaba ci fii andiyatihim nekk ci seen seen grand place yooyu rek Abu Jahlin fëll ak frère ji ñu ngi yor euh, ayash yeew ko bam ne ngond ñépp di leen gis ñoom ñaar ñu ne yaa ahla makkata éeyéen waa màkka hakada naka nii ñu def kii ngeen gis nii ñu ko yeewe ba ne ngoddu fasalu acca leen def leen loolu def leen comme ni ñu def bi sufahaikum ci si seen ñu dese ñi ñan ñoo dese mooy jullit ñi lañ ta lañ lañ tudde ñi nga xam ne ñoom mankiwis alors que ulaika ñoom xamuñ ne ñoom humus sufaha walakin la yash'urun bi ñuy wax lii naan comme ni ñu def suñu safih bi kama naa bi safihina comme ni ñu def suñu ku manque wis yi def leen noonu yéen seen ñu manque yi ndax ku dugg ci lislaam rek mooy da ngaa manque wis ndax ku ànd ak boppam te dara daru la jinne jàpp la rab fut rëqul sa ndigg pour ñoom ku ànd ak xelam waroo mën a gëm mënoo war a dugg ci diine yi sayyidina Muhammad bii alayhi salaatu wasalaam loolu war da mën a nekk il faut nga kannasu ngir nga door cee dugg moo tax mu ñu ne comme ni ñu def naka nii def leen instruction yaa ngoog gis ngeen ñun ak ni ñun ñun nekkul ñuy digle te duñ def li ñuy digle dañoo def wan leen ni leen aca def leen voilà suñu doomu ndey baa ngi yeew nañ ko yéen it bu ngeen jàppee ci seen sufaha uy ci jullit ñi ku nar rëcc jàpp leen yeew bam ne ngodd ngeen def ko comme ni ñu def kii bu ngeen leen nee jëli jële leen ngeen yeew leen def comme ni ñu def kon loolu mooy gàddaayu seydna Umar ibn al ak seydna Ayyash ibn Abi Rabi'a ak moom fi mu mujje euh, léegi imaam ibn Isxaaq raximahullah mu ne ginnaaw gi ñoom nag bi ñu demee foofu madinatul munawwar ala saakini afdalu mooy ñii lim léegi fan lañ daloon wax na fi ñu dal mu ne seydna umar bnu alxataab moom nazala umar bnu alxataab xiina qadima almadina wa man laxiqa bihi min ahli wa qawmi mu ne ñoom seydna umar bnu alxataab mu ngi wàcc ba nga xam ne ci la ko waa ñoñam daldi ca lañ ñëwee madinatul munawwara ak waa ñoñam gàddaa yi ak ñi ko dab ci waa këram ndax Seydina Omar ibn al ñoom bi ñuy dem nii deux lañu woon mais ci yoon wi ñu baree ko dab moo tax Seydina al-Bara ibn radiyallahu taala anhu ardaahu mu wax loolu ne ki njëkk mooy xadis bi ñu la waxoon ne dinañ ci ñëwaat dane ki njëkk a ñëw ci madina foofu mooy Mus'ab ibn Umayr ak Abdullah ibn Ummi Maktum wa kaana yuqri'aana yuqri'aani nnaas al-Qur'aan yuqri'aani nnaas ñoom ñaar di euh, Seydina Mus'ab ibn Umayr euh, ak Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum ñoo njëkk a ñëw doon jàngal nit ñi alxuraan mu ne summa qadima Ammaarun wa Bilaal ak Sa'd mu ne ginnaaw gi Bilaal ak Sa'd ibn abi waqaas ak ammaar ibn yaasir ñoom ñu daal di ñëw nee na ginnaaw gi fa qadima omar ibn al-Khattab mu ñëw moom seydina omar ibn al-Khattab ànd ak une vingtaine wala dizaine bu ma juumul ci riwaayé bi li mu waxati ndax euh, euh, riwaayé boobu mu ngi ci imaamul Buxaari yi comme niñ la ko waxe woon ci kitaabu manaqibul ansaar radiallahu taala anhu mu ne seydina omar daal di ñëw ànd ak environ une vingtaine de personnes yoo xam ne dafa mujj daje ñoo xam ne dafa daje ñoom it ñuy gàddaay comme pour walla ne gis nga flux bi ni mu bare woon malgré faaru kuffaaru Quraysh ni doon waajal yépp doon leen delloosi ñu ngi doon dem ndax amatuñ woon leen na luñ def moo tax mu ne <coughs> imaam Ibn Ishaq ne moom Seydina Omar bi mu agsee mu ngi wàcc ak ñi nga xam ne ñoo ko dab ci waa këram ak waa ñoñam euh, ñoom euh, ñu ngi di dal fan ci waa Quba foofu noonu wax nañ la ko sànq que foofu lañ dal ci ñan waa Bani Sa'd ibn Layth euh, ak ñoom ci Rifaa ibn Abdul Munzir bokk ci Rifaa ibn Abdul Munzir fa lañu dal foofu la ca Quba foofu la lañ dal euh, ñeneen ñi tamit wax na leen ñi nga xamante ne nii ñeneen ñi fi ñu dal waaye ñu gis ne kon noonu la muhajiruna yi daal di doon quitter foofu am na ñoo xam ne wax naa la ne comme ñii nii ñu cité ñépp ñoo jiitu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ñoo xam ne après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu gàddaayee ci leen gàddaay waaye ñooñu dañuy bàyyi ba seen jamono jooju bu ñu gisee gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba pare ñu gis leen walla kooku ñu gis kan moo gàddaay ak ñan euh, ñoo gàddaay ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, radiyallahu kon dañuy foofu ci gàddaayu saxaaba yi radiyallahu taala anhum comme lii mooy li wér ci gàddaayu Seydina Umar ibn euh, ci riwaaye imaam ibn Isxaaq mu moom mudallis la waaye qad sarraxa bis-samaa' nee na dégg na mawla ibn Umar an Abdullah ibn Umar an abiihi Umar ibn al kon bii di ñëw insha ñu war a nag dugg nag ci gàddaayu sangu-sang yi moom mi tax gàddaayu ki tax ñii jóge seen kër gàddaayu ki tax lii lépp xew moom aleyhi salaatu wassalaam ñu gis ne njëkku la dem bàyyi gaa yi ginnaaw mais dafa toog doon xaar ndigal ni nit ñi dem leen ku mën a dem rek demal moom mu des foofu di xaar ndigal ndax moom wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du wax waaye du jëf du wax ci noonu ci neen du wax ci noonu de lépp lu mu wax rek suñu boroom moo ko wax yu moo ko sa waxloo ko ko